asalaamaaleykum mbokk soppe da baax aljuma ñaar fukki fan ak juróom ñaar weeru janvier atum ñaari junne fukk ak juróom benn seen rubrique ndenkaan ne aljuma jot ngi si ànd ak oustaz El Hadj Niang oustaz Laxdaru oustaz ñu ngi lay déglu bu baax a baax tey loo ñu indil kon mbokk yi ñu ànd déglu ki nga xam ne mooy oustaz El Hadj Niang ci aljuma ji ak seen rubrique ndenkaan oustaz lan nga wax tey ana axshaaka ya rabbi wa anaamu minka bil qurbi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 di ñaan suñu boroom subxanahu wa taala mu boole ñu defal jàmm ñu ngi ñëwaat ngir àndil leen xadis fas yéene ko waxtaane fii ci biir kër gi xadis bi ñu fas yéene waxtaane benn saxaaba bu ñuy wax abdullah ibnu abbas bu ko jëlee ci yenent bi alayhi salaatu wasalaam kon xadis bi nii la tëddee an abdullah ibnu abbas radiallahu anhuma qaala kuntu xalfa nabiyi sallallahu alayhi wa sallam yowman fa qaala yaa gulaamu inni uallimuka kalimaatin ixfazillaha yaxfazka ixfazillaha tajidhu tujaahaka iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billahi wa'lam anna al umma لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف mbokk yi xadis bi nga xamante ni jàng nañ ko léegi xadis bu am solo la yenente bi alayhi salaatu wasalaam moo yëkkati ay ndénkaane doon ko jox sa saxaaba bi nga xamante ni mooy Abdullah ibnu Abbas jamono yooyu nag fekkoon moom sa saxaaba bi ab xale bu ndaw la woon Abdullah ibnu Abbas nee na dama mos génn ànd ak yenent bi nekk ci ginnaawam mu ne ma eh yow xale bi may ma say nopp ma dénk la jox la ay ndénkaane yu am solo yaa xulaam inni uallimuka kalimaatin mooy xale bi déglu ma ma dénk la ay baat yu am solo ixfazillaaha yaxfazka na ngay sàmmoonteeg sa boroom subxanahu wa taala ci def ay santaaneem ak tamit di bàyyi ay tereem boo ko defee day sini borom subxanahu wa taala moom dana sàmm fii ci àdduna dana yombal say mbir waaye tamit ëllëg yowmal xiyaam boo jàkkaarloog moom mu jël la yóbbu la biir aljanna moo tax mu ne ko ixfazillaaha yaxfazka te ihfazillaaha tajidhu tujaahaka na ngay sàmmonteeg yàlla boo ko defee day saa soo nekkee ci jafe-jafe saa soo nekkee ci xat-xat si ni boroom moo lay fekk si ñëw wàllu la ba nga génn ci jafe-jafe yooyu nga nekk isa sa alta fas alillah yow xale bi maa ngi lay dénk bis boo amee jafe-jafe bis boo amee yitte boo xamante ni dafa tëw faju nga tàllal say loxo suñu boroom subhanahu wa taala nga ñaan ko ndax suñu boroom rek moom la ñuy ñaan te moom rekk moom mooy faj aajo yi waaye wa isastante fastain billahi yow xale bi maa ngi lay dénk it booy sàkku wàllu booy ut ndimbal na nga dem ci suñu boroom subhanahu wa nga sàkku ci moom ndimbal nga sàkku ci moom wàllu ndax moom yàlla rek moom mooy wàllu jaam yi waaxalam ànnal ummata maa ngi lay xamal tamit yow xale bi mbooleem xeet bi fekkoon dañoo dajaloo ñoom ñëpp ngir jariñ la ci benn mbir mënuñ laa jariñ ci mbir dul daa fekk mu neex ci boroom subhanahu wa taala waaye wa inistamaa ala an yadurruuka bi shay'in lam yadurruuka illa bi shay'in xat katabahu llaahu alayka fekkoon tamit ñoom ñëpp dañoo dajaloo ngir bëgg lay lor kenn mënul ci yow dara du dul daa fekk mu neex si ni boroom subhaanahu wa taala rufiatil axlaamu wa jafati suxuf bi yent bi daanale ay waxam nag mooy si ni boroom subhaanahu wa taala li muy dogal dogal na koo pare kenn mënu koo soppi kon si ni boroom ci moom lay dellu muy dogal dogal na ko lu njëkk jaami yi euh, ñëw fii ci kaw suuf kon nag mbokk yi bi mooy xadis bi nga xamante ni tànnoon nañ ko te andil leen bu am solo yal nañ yàlla may dégg ak topp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu waaleykum salaam El Hadj dégg nañ la bu baax baax kon daal ñu jàngatee ci mbir mi rek ne mbokk yi képp ki nga xam ne yaa ngi jóg ngir ñaan ñaanal kii maye te kenn rek sax mooy maye mu di yàlla mooy suñu borom kon nit ñi nañu gëm yàlla ànd ak moom saa su xam ne ku ñàkk moom moo la xañ waaye ku am moo la may kon nag booy ñaan na ngay ñaan kuy maye waaye booy yaakaar na nga yaakaar ki nga xam ne moo jara yaakaar moom mooy ki sàkk nit ñi ki sàkk mbindeef bi kam ku nekk lii li mu yellool mu jox la ko nit boo ñaanee yàlla joxul la xamal ne li nga xam ne yow loolu nga ñaan gënul ci yow yàlla lu baax rek lay def du ma may kenn li nga xam ne da koy sonal lépp lu la yàlla def jox rek gërëmee ko ko xam ne nag moo gën ci yow yàlla lu def lu bon lépp lu mu def rek lu baax la kon nit ñi képp ki wàkkirlu na nga wàkkirlu sa borom oustaz sant nañ la gërëm nañ la jaajëfal nañ la waaye nag ñi ngi lay xaar te li wax tey ban ñaan nga ñu indil tey oustaz ñoo ngi lay déglu والحبيب الذي تجاه شفاعته لكل هول من الأظالم ñaan bi nga xamante ni moom la leen a andil tey mooy ñaan bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam santaane nga wax ko balaa ngaa sëlmal te mooy allahumma inni a'udhu min azabil qabri min azaabi jahannam wa min fitnati almahya walmamaat wa min sarri fitnati masiixu dajaal ñaan bi nag li muy tekki mooy yow suñu boroom subhaanahu wa taala lay ñaan nga musal ma ci mbugalum bàmmeel ak mbugalum safara ëllëg yowmal xiyaam waaye maa ngi lay ñaan tamit nga musal ma ci fitnay dund ak fitnay dee ak fitna bi nga xamante ni moo nekk ci masiixu dajaal kon mbokk yi ñaan baa ngi noonu gudd képp ko taayaati bay bëgg a sëlmal nga koo ñaan soo paree soo ko sëlmal asalaamaaleykum wa ñaan gu am solo oustaz kon mbokk yi mbir maa ngoog nañu jël jariñoo nañu jël jëriñoo sunu oustaz yaa ngi fi saa su ne dañuy indil lu baax ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah ak seen beneen rubrique ndenkaane ak beneen numéro ak beneen oustaz incha allah jërë ngeen jëf mbokk yi.